ñu ngi woon ci enseignement wu njànget yi ñuy jële ci ghazwatu Xaybar ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ko jeexale commencé woon nañ ko ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna am na yu ñu ci jotoon a gis te waxoon nañ la yi nga xam ne nombre enseignement yi nga xam ne ku mel ni imaam ibn alqayim aljawziya raxmatullah aleyhi daal dina koy indi ci zaadul macaad fi hadyi xayril cibaadi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la daanaka indi woon na ci vingt-neuf vingt fiqhiya yoo xam ne moom jële na ko ci moom imaam ibn alqayim raxmatullah aleyhi daanaka ci biir yooyu mu lim eh, imaam alxaafid ibn xajar indi na yu toll génn na ci dix yoo xamante ne nii boo demee ci Fathul Baari daal dina koy indi foofu bi muy shara saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah alayhim kon tey ñu war a àggale ginnaaw bi ñu gisee ñu mujj woon a gis mooy delloo gi nga xam ne mooy nit àq noo nekk nekk jullit nga yoreel ay yéeféer seen àq wala nga am loo leen yoreel dang leen koy jox amul na ay yéeféer lañu te lool gisoon nañ ko ci xissatu kooku nga xam ne ab sàmm la woon doon leen sàmmal doon sàmmal yahuudu Xaybar yi ba mu ñëwee tuub yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko lii nag ñoom ñoo ko moom mu ne ko delloo leen mu ne ko nan laa koy delloo mu ne dangeen di dàq ñu dellu fañ jóge woon ci seeni boroom te waxul ne comme que tuub nga nañu jël lii yépp bàyyil fii ñoo moom déedéet waaye bokk na ci ciy jànge ba tey mooy ci yoon bi dama ko fàtte woon gisoon nañu qissatu seydina salama ibn al akwa bi ñuy nettali amir ibn al akwa radiyallahu taala anhu wa ardaa mi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu doon wax ngir sawarloo géléem yi mais sawarloo nit ñi yonent mi alayhi salaatu ci yoon bi bi ñuy dem xaybar mu ne ko woon inzil yabna al akwa'i fa xuz lana min hunatika ne ko jógal yow doomu al akwa bu ko defee nga waxal ñu ci li nga xamante ne mooy sa poème yi ngay def ba mu jógoon naan wallahi lawla allahi wala tasaddaqnaa wala sallaynaa inna ida qawmun baxaw calaynaa wa in araaduu fitnatan abaynaa fa anzilan sakiinatan calaynaa wa thabbitil in laaqaynaa mu doon wax poème yooyu ñu ciy jànge ne mooy poésie euh, yii nii dafa nekk loo xam ne day sawarloo waate te bokkul ci yi nga xamante ni moom la alxuraan naan wa shu'araa'u yatba'uhumul ghaawun bokkul ak ñooñu ndax lan mu ne ñi nga xam ne ñooy poètes yi wa shu'araa'u yatba'uhumul ghaawun gaayu beew yi ñoo leen di topp ndax en général mooy poésie dafa nekk loo xamante ne arab yi euh, dafa nekkoon lu màgg ci ñoom ndax boo gisee al muallaqatu sab'a yooyu nga xam ne ñoo doon les grands poètes de anté-islamique avant lislaam di ñëw ñoom ko mel ni ñoom imrul qays nga xam ne kaana ala rasihim moo ne woon leur chef euh, imrul qays ak ñoom antara ibn shaddad mooy poésie dafa ne woon lu màgg ci peuple yooyu waaye nag li ci bari liñ ko doon utiliser daanaka ci lu ñaaw la woon ay décrire taar taaru jigéen ñoo xamante ni ay dox gis leen nob leen nekk ci fo rek lañ doon def ak yu mel noonu di ci wax tamit yi nga xamante ne mooy exploit yi ñu def ci tooñ yi ñuy tooñ jàppe ko loolu ak ngóora jàppe ne loolu ak ngóora la te lépp tooñu kese la waaye tamit di ci xas ay nit ba nga xam ne gaa yi léeg-léeg ñu jam la flèche sax moo lay gënal ñu daldi lay ab poète bu siiw daldi lay wax lu ñaaw ba pare mooy dafa bari woon yoo xamante ni nii daal daanaka dara du lu yoo xam ne lu ñu sant la du lu baax suñu boroom nag ne wa shu'araa'u yatba'uhumul ghaawun ne gis nga poète yooyu mooy les poètes mais après dina wax ne mooy jubluwu ci ñépp voilà mu ne ñoom xanaa gisoo ne ñoom euh, alam tara ndax gisoo ne ñoom fii kulli waadin rek yahimun ñoom ñoom poète yooyu la mooy euh, ñoom fo mooy xur wu ne fo ne nag nga gis leen fa nag ñoom shuara uy yi mu fu ñuy xuus rek tey fo di dépasser les bornes ci li nga xamante ne mooy bu ñuy tagg nit ki ndax gaa yi loolu la woon buñ lay tagg duñ la bokk na ci li taxoon suñu boroom di wax lii mooy ne ñoom non seulement gis nga buñ lay tagg non dañuy tagg nit ki ba nga foog ne mais xanaa kii kay moom o oh, xam nga tagg gu mel ni yaay yow mi nga xam ne yaay yaay yaay di di jox lekk picc yi ci asamaan si di jox lekk jën yi ci ndox yi xam nga ne loolu moom du dëgg moom loolu ku ñu ko waxit it nga yëngal bopp xam nga ne demul noonu waaw fii kulli waadin ak tamit noo seulement ci xuruwu ne waaye tamit nga gis leen ñuy utilise ay forme expression yoo xamante ne ni yu garaaw la ci seen forme euh, yooyu nga xam ne moom lañuy wax ci ay madh ak alhija ak yooyu madh mooy taggaate hija mooy songaate wax nit ki loo xam ne du lu ñaaw lu lu ñaaw la mu ne nga gis leen fii kulli waadin ñu ñuy exceller nag ci côté boobu waaw bu ñu la bu ñu taggee nit wax ko loo xamante ne demewul noonu ndax dañuy ëppal voilà voilà <laughs> euh, euh, hisabrun mas masha yabghi hisabran wa aghlaba <laughs> waaye loolu loolu bon boroom lim ci jubloon loolu ay figure de la ka annaka ka annaka najmun wal muluuku kawaakibu non ka annaka badrun wal muluuku kawaakibu ida talanta lam yabdu minhunna kawkabu <laughs> kaw yu mel noonu yow ka annaka badrun yow fekk daa am kum doon tagg moom poète boo bële mu ne ka annaka badrun waaye yii nii du loo xam ne lu dul dëgg la mooy bon même bu dee ne gars yi ñoon ne yi ci bari dañ ko doon def ngir ngir euh, am lu am lu ñuy jële ci poosu buur yi ñu doon tagg ak boroom alal yi tujjaar yu mag yeeg grand commerçant yu mag yi rawatina nag muluk yi ak umara uy waaye lii da nekk an naka dafa mel ni waxu na <laughs> mooy day def mushaabaha at tashbiih mooy day niroole mu ne ko ka annaka yow yaa ngi mel ni badrun yaa ngi mel ni eh, eh, weer wal muluuku mooy eh, buur yi yeen yeneen yi ci des ñoom ay ay xam nga weer wi weer woo xam ne dafa mat mooy badr weer wu mat ay quatorzième jàpp quinzième guddi bi noonu nga xam ne day mat sëkk mu ne ko yow noonu nga mel waaw wal muluuku kantaa yeneen buur yi ci des yépp kawaakibu ñoom ñooy étoile yu ndaw yi ngay séen ci wet gi ida talanta boo fenkee nef boo feeñee lam kaw ko bu kenn daanaka dootu leen gis yow yaay leeral fépp te yaa tax ñuy wax waaw waaw am na yeneen yeneen mais am na ci yoo xam ne yam nga mel nii sax man nga ne moom côté boobu moom loolu la gis ci moom mooy day jafe sax nga ne waa ji wax nii de demewul nii ndax ki doon wax lii moom jullit la woon mais poète anti-islamique yi moom dañu doon waaru quoi mais am na tamit ci jullit ñoo xam ne ba léegi ñoo xam ne dañuy def loolu dañuy ëppal ci tagg loolu nag baaxul mu ne kon wa shu'araa yoo yële yattabi'uhumul ghaawuun ñoom ñi leen di topp eh, ci loolu ñu nekk mooy ñi nga xam ne dañoo beew ci seen powe bi ñuy def di ko mokkal di ko kii waaye di ko gëm di ko tasaari ci réew yi te lu baax taxul mu ne wa annahum te bokk na ci ñoom seen yu garaaw yi ñuy def yaquluuna dañuy wax maa laa yafaluuna loo xam ne duñu ko def waaw dinañu ko du di wax yoo xam ne duñu ko def <laughs> mën nañ la pompeel wax la ñoom jamono sàngam wallaay niñ koy waxee daal dangay foog ne ñoom daal ñoo doon l'acteur principal ki nga xam ne moo doon buum di bummi alors que amaana boo ko fekke woon mbir mi demewul noonu waaw am na ci ñoo xam ne nag boo leen déggee en tout cas niñ leen di nettalee danga naan xanaa waa ji da moom dangay gëm ne waa ji xaw na sincère ndax la par exemple la kee doon wax antara halla sa sa'altil xayla yabnata maliki in kunti jahilatan bi lam ta'lami mu ne yuxbir ki man shahida alwaqiata annani aghsha alwaga wa aghushu inda almaghnami wa mudajjajin kariha alkumaatu nizaalaha wa mudajjajin kariha alkumaatu nizaalaha la mumhinin haraban wala mustaslim eh, mooy eh, par exemple ku mel ni eh, loolu mu doon wax moom antara en tout cas bo man personnellement dama naan kii niru na ko sincère quoi mel na ni lii mu wax naan yi ahal laa sa altel xay la fekk muy wax benn doomu benn doomu mbokkam ci bàyyitixam yi wala nijaayam yi koo xam ne da ko bëggoon mais sauf comme que moom doomu buur la woon mais comme que ku ñuul la woon buur bi bëggul woon moom mu doon ko reconnaître ko woon waaye bi nga xam ne ci lañu dem ci benn xare moom mu ànd ci ah bàyyi ji ñu war leen gaa yi daan leen a gañe nag ba mbir mi metti nag ñu koy jéema wax nag bu duggal ci moom dafa ñëw yéeg ci fasam nekk ci wet gi di seetaan mbir mi tar ñu naan ko gaa yi <laughs> bëgg mu dugg ci moom mu taxaw rekk waaye biñ ko woowee ne ko yaa tar ngir ah daal di ko ne ko bàyyi ji reconnaître ko reconnaître ne moom doomam la pour mu dugg ci biir nag mu daldi dugg ci xeex bi daal di retourner la situation loolu nag la doon nettali nag doomu ndaw soo sële mu doon bëgg nag naan ko halla sa altil xaylan ay waay aka neexoon nga laaj fas yi waxuma la nga laaj <laughs> fas yi mais mooy ña ko waroon bu ñu sincère tey wax dëgg yabnate maliki yabnata maalik yow doomu maalik in kunti ndeem nekk nga jaahilatan koo xam ne dangaa réere bi maalam taalami li nga xamante ne xamoo ko te mooy xare bu ma jóge wallaahi bu ñu waxee lay dëgg te sincère yux bir ka dina la yux ki dina la nettali te dana la xabaar man képp koo xam ne shahidal waqi'ata fekke woon na xare bi ku ko fekke woon waay waay waay dina la wax dëgg ànd na nii que ne man antara <laughs> ba ni muy jeexee man <laughs> ay gis waajoo xam ne gaa yi kenn ñemewu ko woon mu dajjajin ay saalis silah koo xamante ni nii sawaay dafa fees dell armé wu jusqu'aux dents nekk guerrier bu kenn ñemewu la laal nee na ma fekk ko foofu waaw fataantuhu bir rumhi ma daal li koy jam ci li nga xamante ne mooy sama xeej bi ma yor mooy antara moom da nga koy lire après daal di bo en tout cas da nga naan kii moom en tout cas il a l'air d'être sérieux quand même en tout cas ci épopée arabe moom bokk na ci les guerriers yooyu l'épopée arabe ñoom ñu ñuy citer antara ibn shaddad al absi moom laa doon wax bi ñuy gis imran ibn husayn que ne ñoom ñoo bokk kii eh, qabila buñ bokkoon tribu bi antara ibn Shaddad al-Absi Imran ibn Husayn al-Absi voilà radiyallahu ta'ala an Imran wa an abi kon poème yi noon yi lañ doon def waaye nag suñu boroom ne illa alladhina amanu ba mu des ñi nga xam ne nag ñoo gëm yàlla nga xam ne ñoom duñu jikko yi fi suñu boroom wax nii yépp ñoom meluñu noonu wa amilu te ñuy jëf lu baax wa zakarullaha kasiiran di jëf yu baax yi tey tudd buur yàlla lu bari wantasaru min ba'di ma zulimu ñu daldi poème yiñ leen di wax ak ñi leen di ŋàññ ñu fayu ci loolu ginnaaw bi ñu leen tooñee ñi leen di wax di leen ŋàññ ci tooñ moo tax nga déggoon te li doon wax ne yonent mi aleyhi salaatu salaam Seydina Hassan uhjuhum wa ruuxul qudusi ma'ak naan songal yéeféer yi ak sa làmmiñ ak sa poème yi wa ruuxul qudusi seydinaa jibril ruux gu sell gi maaka mu ngi ànd ak yow voilà moo tax ndox mu naan mu naan ala abligh aba sufiana awi ala waawi ala yëgoo ma yëgal leen abligh jottalil leen ma aba sufiana abu sufiana anni ci man man su man man kan xasaan fekk mu ko doon tontu Abu Sufyaan nag yooyu mooy yooyu yàgg nañ leen a gis yonent mi alayhi kon ñii nga wan tasaru ñuy fayu li delloo tooñ gi ñu leen di wax ci loo xam ne yu ñaaw la te du dëgg min ba'di ma zulimu ginnaaw bi ñu leen tooñee ñooñu nag Seydina Amir ibn al-Aqwa Akwa mi ci la woon voilà moo tax day sawarloo te gis nañ ne même poème yi nii bi ñuy gis Uhud keroog no Xandaq bi ñuy gas xandax bi mooy kanaal bi mm, euh, kii bi num tudd euh, euh, tranchée bi guerre de tranchée bi fële ca Médine yonent ma lay saat saam lii lañ doon way bañ doon defar foofu allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al inna al-ulaa qad baxaw alaynaa wa in araadu fitnatan abaynaa yonent mi alayhi salaatu salaam naan abaynaa abaynaa abaynaa noonu lañ ko doon waxe mooy nga gis ne loolu nag laa la doon wax ne mook travaux yi am yenn liggéey yi wala ngay liggéey teg say xasida noonu la mooy bu la kenn fontoo laa wax ay ñëw fi naan waa ji xoolal kii yëfu yëfu bidaawam yi muy def rek xasida mooy lan mooy yow lañ naan yow xamoo dara yow lañ naan hé yow xoolal boo xamul man ngaa ñëw ne man lii boo xaw yow lan moo tax ngay def lii waaw kay mais nit kiy liggéey wala muy kii nekk ci tool yi moo xam nekk ci chantier walla mu nekk ci firme bi ci ci ci diggante machine yi yor ay écouteur am di déglu ay mawaahibu lu loolu lu nice la loolu lu baax la loolu noonu sunna la boo ko jàppee mooy lii la c'est pareil c'est pareil loolu bu la kenn ne yow lii ngay def nii teguwul fenn bañ a tegu fenn nee ko keroog xandak yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy liggéey lii lañ dañ doon wax ay poème noo keroog bi ñuy dem xaybar moom moo ne Aamir ibn al-Akwa waxal ñu ci sa powem yi mu daal di jóg commencé di wax wal al la lawla allah mahtadayna du loolu la muy poème yoo xam ne sant yàllaa ci ne julli ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax lu baax lool kay lu baax la voilà kon loolu la nga gis ne yooyu tamit day sawarloo voilà moo tax teg say xasida loolu di di kii di liggéey lu am solo la dalay sawarloo te boo ko defee ngir roy ci aleyhi salaatu wassalaam yow boobu nag moo gën a tee màgg nag boobu moo gën màgg waaye ah, bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge ba léegi ci ghazwatu xaybar bi mooy eh, côté amir ibn al akwa bi sayyidina amir ibn al akwa radiyallahu anhu gis nañ ne ba mu demee dañ koo faat ndax da doon xare mook benn yahud far jaasi ji delluwaat ci moom ba jullit ñi jàpp ne hé qad xabita amalu amir ñu ne hé amir de saway ah moom ay mbiram yàqu na jëfam yàqu na ba seydina salama ibn al akwa daldi <clears throat> triste ndax amir eh, kii bàyyi xam la woon mu di ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne leen déedéet innahu la shahidun ba pare moom la doon wax naan qalla arabiyun masha alayha mithla inna lahu inna hu la jaahidun mujaahid qalla arabiyun masha alayha mithla allahu doon wax moom alayhi salaatu wassalaam bi ko kiy waxee Salama ñëw ne ko ah saxaaba yi de nee nañu am nañu ci ne sama sama bàyteex bi jëfam yàqu na mu ne lu tax mu ne ndax moom dafa ray boppam ndax jaasi ji mu doon dóor moo delluwaat ci kanam mu ne leen déedéet innahu dëgg-dëgg la shahid shahid la innahu la jaahidun kuy kër-këri la woon ku doon kër-këri la ci yoonu yàlla mujaahid te ku jihaad la ci yoonam la arabiyun néewaana ab arab néewaana ab jullit ndax boobu bu nee arabiyun mooy jullit la ci jublu xal néewaana arabiyun ab jullit boo xam ne masha alayha dox na ci kaw suuf mislo mel ni amir mi allahu akbar kon loolu lan lañ ciy jànge mooy tafoog naa junjoon nañ ko mooy affaire euh, euh, masalaam xaru mooy xaru du nit ku boppam kese kooku dafa xaru loolu tamit dañ ko ci xame xam nga kii mooy moom moo doon dóor far li mu doon dóor dellu ci ci moom mu daal di faatu léegi ci biti nii kan moo mënoon yéeféer bee ko rey ndax yéeféer bi dal dóoru ko jaasi def moom mi doon dóor mu la affaire bi mu doon dóor delluwaat jaasi ji delluwaat ci moom mu daal di faatu saxaaba yi radiyallahu anhum comme que ñoom dañoo jàngoon ne ku sa bopp euh, ku rey sa bopp mooy dangaa xaru ñoom ci loolu lañu waxe mais yonent mi alayhi salaatu salaam xamal leen ne déedéet mbir mi demewul noonu nekkul ne kuraay boppam ku ne dafa xaru voilà tax gisoon nañ euh, kii ba euh, mooy ba tax loolu naqaree naqaree naqaree nekk loo xam ne bu dee bu mel nii simple na ndax waa ji du loo xam ne moom moo ko tey rey boppam moom da doon xare dóor mu mu delluwaat ci boppam mais am na sax beneen mooy saxaabu ba nga xamante ni dañu demoon cib xare daa muy xare di xare gaa yi gaañ ko blessure yu metti ba affaire yi commencé daal sonal ko lool fekk mu doon loxo yi mu dagg loxo yi far jaare fa génn àddina yonent mi aleyhi salaatu salaam am benn waay boo xamante ne nii kenn ci mbokkam yi daal di koy gént gis ko mu nekk ci anam yu rafet waay waaye nag mu ne ko waaye yow yaa fulaan yow diw nan la la sa borom defal mu ne ko yii yërëm na ma defal alhamdulilah mais nag suuf ko sama loxo yi ma daggoon la ne moom duma ko remplacer la waaw ndax man maa daggoon samay loxo ci laa jaare woon génn àddina yenent mi aleyhi salaam bi ko waaj ñee wax mu tàllal loxoom foofu ne allahumma waliyadaya faghfir ne ko ni nga ko jéggale malgré lim def yépp allahumma ebuur eh yàlla waliyadayha ñaari loxoom yi tamit faghfir yàlla nga leen jéggal mooy nga delloo ko loxoom yi ca guddi ga ko ko gisoon gisaat ko ci gént mu yoraat ay loxoom ni mu nekk ci anam yu rafet a rafet mooy xoola exemple boobu waaye gis nañ fi ki nga xam ne daa rey boppam ci xaswatu xaybar bii ki nga xam ne dafa rey boppam reyul bopp noonu da doon da xare yonent mi aleyhi salaam si dafa mujj rey boppam ne kii de min ahlin gaa yi naan naan naan maa ma yawma kama abla fulaan tey de kenn defu fi jaloore comme ni diw defe jaloore yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne innahu min ahli naar ne kooku ci waa safara la bokk ba saxaaba yi radiyallahu anhum jaaxle waaye ba ñu demee am ku ko topp ba mu demee dafa xare xare ñu gaañ ko mu daal di faat boppam waa ji ñëw na yonent bi sa salaatu wasalaam ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah maa ngi seede amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te yow ndaw yàlla nga mu ne ko loolal la mu ne ko waa ji nga waxoon ne moom min ahli naar qatala nafsa expliquer ray na boppam expliquer ko nu mu demee mu ne euh, euh, mooy loolu histoire boobu day wane ne tamit tekk gis nga kii it dañ koo gaañoon mu rey moom moo rey boppam mais yonent ma lay saab saab nee na ko min ahlin naar kële moom bi loxo yi metti biñ ko blessé mu dagg loxo yi foog ne loolu mën na koo soulager far mu jaare ci faatu moo tax xam nga loolu bu dee eh, yow da nga yor euh, observateur nga buur yàlla mayu la nga ak accéder ci li nga xam ne mooy bawaatinu nit ñi mooy baatin bi li ci biir mooy yow loolu lenn rek nga mën a wax ñun ci suñuy dañ naan ñoom ñaan ñëpp kii dafa xaru kii dafa xaru lan moo tax fële ñu jàpp ne ah ndeke waaj a xaruloon mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko ñaanal ne buur yàlla ne ko ak gént gi ndax bu gént gi nekkul woon dëgg yonent ma lay saar saam dina déedéet mais le fait mu basé ci lool ba daldi xam ne tamit mooy gént saxaaba yi radiyallahu anhum ñooñu ñoo raw ay siddiquuna yi ñuy wax fuuf fuuf ci wàllu yi fuuf ñoom seen gént bokkul ak génti keneen voilà ñoom ci ci leeru yàlla lañuy gise moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam te gisoon nañ Abdallah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi euh, ki ki euh, ki Abdallah ibn Zayd bi doon nettali ci nu mu tudd euh, gént bi géntoon nodd mooy ci gént da koo gis saxaaba gént nodd moom moo ko gént gi ñuy def nii mu ñëw wax ko yonent ma aleyhi salaatu salaam mu ne ko loolu dëgg la insha allah sa gént gii Seydina Omar gént la ni ñëw dégg ñu mu a lii laa gént Allahu akbar kon loolu moo ñu wan ñu kii mais bu doon ñu ñu mën a nekkoon kii nii ay affaire am baax na alors que kee moom bosam baaxul mais lu ñu man par exemple loolu nag dafa am ay àtte mooy koo xam ne mooy ñun comme que ñun mënuñoo accéder ci loolu ndax lii yonent ma ne saa saa moo doon wax moom mi buur yàlla xamal yu nëbbu yi kon nag ginnaaw moom ñun lenn lañ man mooy lim ñu jàngal li feeñ nañuy àtte li ci biir buur yàllaa xam képp koo xam ne par exemple dañoo gis mu rey boppam dañu naan diw de dafa xaru loolu lañ mën a wax duñ fi nekk tamit naan non peut xarawul peut-être lii la ci jubloon waa ju jël bal teg fii ci bopp bi tuy descendre douze coups yi sax mënu koo descendre ndax benn kese lay dóor daal di àgg teer mu wàcce benn ci boppam kooku mënuñoo wax lu dul ne dafa xaru léegi nag ndéem jullit la mooy dafa xaru tamit tekkiwul ne waaye kenn du ko suul ci almeeru jullit yi moom mooy ñi xamul wax loolu loolu ñi xamul ñooy wax lool ci almeeru jullit yi lañ koy suul léegi nag kantaa daa amoon lu tax ak wala bi muy rey boppam après loolu dañ koy bàyyeeg suñu boroom te manuñoo taxaw naan waa ji mu nga safara loolu képp ku ko wax mooy ne yow yaa ngi taxaw palaasu yàlla di jéem a waxal boppam te gis nañ ko ko doon def dane ko yow jéggal naa ki nga ne duma ko jéggal yow nag jéggaluma la kon loolu jara may am def attention la mooy dañ naan de dafa xaru léegi nag ku xaru ci lislaam dafa am ay règles mu nekk jullit yoo xam ne moom mooy dox ci moom mooy premièrement li ma wax sàng dañ koy sang dañ koy sàng dañ koy defal li ñuy defal jullit bu normal te dañ koy jullee léegi nag kat moo koy jullee mooy nag ki nga xam ne mooy imaamu raati bu dëkk bi imaam bi fi gën a màgg ku mel noonu ak nit ñi nga xam ne ay royukaay lañ ñooñu waruñ faa teew non non waruñoo teew ci bu ñuy jullee kooku ak buñ koy rob ndax lan moo tax lan moo tax mooy ndax le fait que ñooñu di fa teew day mel ni mbir mi day encourager lu mel noonu day mel ni day wane ne kii malgré li mu def yëpp grawul alors que c'est grave loolu moo tax ku mel ni imaam imaamul raatib bi moo ak ñi nga xam ne ay royukaay la ñooñu dañuy bañ ñu teew fa loolu la c'est ça léegi nag nit ñi moom xam nga bu dese amee gars yi dañuy nekk ci benn émotion goo xam ne boo leen waxee yooyu ñu jàpp ne way lii c'est choquant mais c'est pas choquant c'est pas choquant taman gis naa koo xam ni mu doxale dama ne euh, ndeysaan allah moom lii mu doxale en tout cas lecture boobu laa ci am manoo ci woon a am beneen muy Cheikh Mouhamad Mourtada def na def na lu xaw a mel noonu Mbàkke def na lu mel noonu boo xam ne nit ko ba mu rayee pourtant mbokkam la doomam doom la ci moom mais daal li mbir yi kii ndax bon man boobu moom man maa dégg man kenn nettaliwu ma kenn nettaliwu ma rajo may déglu journal en direct Sénégal waa ji woote ci saase woote ki nga xam ne mooy président wu euh, groupe Futur non pas Futur Média beneen bi bi ñoom Tunkar ñoom Tunkar ak ñoom ñoom ay dara nekk mooy Bougane voilà Bougane moom moo newoon moom jour boobu moo doon def moo doon def journal RFM temps yooyu RFM la ne woon newagul woon directeur amagul woon rajo moo doon def journalu 16 heures et demie ndax ñoom 16 heures et demie lañ doon commencer doon ñoon def comme Walf faj rek yooyu di commencer 17 heures 16 heures et demie bi bii def journal bi ci biir journal may déglu nii la waa ji woote ci saase daan direct waa ji sax dafa jaaxle journaliste dafa jaaxle ne ah ah ah kon ñu kii am na Serigne Diw mooy woote te moom fekk temps ñu ngi koy wër. di ko wër ne dañ koy jàpp léegi moom ci boppam moo wax may dégg man kenn ma nettaliwul feet na këne moom bu ñu ko naree jël si mu rey boppam lool moo ko wax ba journaliste bi tiit xaw xaw kii ni ko déedéet sëñ bi waxaatal waxaat répété nga ne buñ la naree mu répété waat jaaraat ci kaw léegi nag après ñu ne gars yi bu ko police yi jële dafa mujj ñoom police yi nee nañ dafa rey boppam ñeneen ñi gëmuñu ko mais bu ñu jàttee li mu wax ak ni mu demee mooy ni moom daal loolu la waxoon ba ñu koy julleeg yooyu di ko kii sëñ Mourtala demu fa man nag lecture bi ma ci am mooy loolu mooy ne <laughs> lii la l'islam digle te ta ta ñu ta foofu ñu ci bari ku fa génnoon àddina foofu mu ne fa moom moo lay moo la doon dala doon toppatoo def lépp mais jour boobu demul léegi nag nit man nga ne bon peut-être dafa newoon en voyage wala mais lecture boobu lañ ciy am ndax <laughs> lool la mooy ne nit ñi te sax newuloon en mu nga fa woon mu nga fa woon man loolu je l'ai bien suivi loolu moom pour nit wax ma ci ay mbir nii ba ba génn ci ba ba ba dugal sama bopp bii lum demewul boobu dama doon saytu mbir yi bu baax di ko topp mooy ne par exemple loolu la mooy ne euh, koo xam ne royukaay la ak kii koo xam ne dafa xaru moom du ko jullee te du fa dem pour mu bañ a nekk loo xamante ne ni nit ñi dañ naan ah bon kon finalement bon mën na bañ a garaaw loolu la loolu mooy mooy kii ndax day nekk genre saddu zaria saddu zari'a mooy ñu xam ne lii nii ndax fi mu jëme la mooy acte bi ci boppam du loolu lañ xaraamal mooy le fait dem fa noonu dem xam nga ab jullit génn àddina nga fu bokk ñu ko toppatoo loolu dañ ko dañ ko dañ ko lan mais dañu ko dañu ko sopp yonent bi alei satu salaam xool lim ci wax ci xadis sayna Abu Hurayra biñ gis bi ñuy def tarjama mu ne képp koo xamante ni dafa dafa topp ab ab ab kii am néew ñu waajal ko ba ñu jullee ko ba denc ko kooku dane kopp ko ku ko topp falahu xiiraat dina am lu toll ni montagne Uhud ci ci tiyaaba nga topp ko nag buñ ko jullee ba ni nga xam ne ci lañ koy dence mu ne falahu xiiraataan dina am lu toll ni ñaari montagne Uhud loolu kay lislaam da ko da cee moo tax Seydina Abdullah ibn Umar ne woy woy kon de ñun ñun de kon li ñu ñàkk ci ci ci ay montagne Uhud ci tiyaaba bari na ba mu yëgee loolu mais kon mooy loolu xam nga loolu mooy sa mbokk jullit génn àddina nga dem gis nga l'islam ni mu ci poussé mais cette fois si pour nit ki loolu moo tax du ñépp lañ koy wax moo tax nit ñi euh, bokkuñ yow bul ne diw lan moo tax muy def lii tam te man duma def non bokkul ndax bokku ngeen statut boroom xam ak kurul boroom xam-xam bokkuñu statut ak kurul ilimaan bokkuñu statut bul ne moom man lan moo tax man lii mu ne ñun ñu mën koo def te moom du ko def non ndax bokku ngeen ndax moom li ñuy représenter la yow moom yow kese nga représenter wala sa sa pukus bu ndaw boo sa famille alors que ilimaanu dëkk bi quand même mooy ki nga xam ne moo représenter waa dëkk bi yépp te moo fi newal diine ji doolu bu dee ne dañuy ku ñëw def yoo xam ne yu ñu xaraamal la mais garaawul mu ñëw nekk fa moo tax xoola yeneen ci ma lim doon def képp koo xam ne amoo woon bor boo xam ne danga amoon bor boo fayuloon mais boo génnoon àddina doonu loon julle doon début l'islam mais doonu loon kii Médina mais doonu loon julle doonu loon julle danaan ndax kii dafa am bor bu buñ ne ko waaw mu ne jullee leen seen néew parce que pour tamit bañ a woyofal affaire boobu noonu mooy affaireu bor affaireu bor bañ koo woyofal yoreel nit ñi bor te doo leen ko delloo ba génn àddina mais finalement bi nga xamee ne moom buur yàlla ubbi na mbir yi moom moo doon chargé wu lool ba fayal ko waay ji door koo jullee kon loolu la mooy ne affaire xaru tamit loolu la mooy dafa am ay règles ku mel noonu yow nag bu nit ñi ñëwee yow nga nekk koo xam ne modèle nga ndax man ngaa nekk koo xam ne mais 22 ans la am mais mooy boroom xam dëkk bi yéen nag du ngeen ne ñun ñooy paa yi yéen paa yi ay awaam mooy bon jàng ngeen buñ waxantee réalité rek. léegi ku mel noonu ñu ne diw de bon fekk nañ ko mu pendre boppam ah léegi dañ koy jullee di ko toppatoo ngeen bëgg ñëw ne booy bi kii euh, bi boom boroom xam-xam boobu xam gaay bi ñu booy bi lañ lay wax même bu dee yaa leen di jàngal comme que xale nga wala seen doomu seen seen moroomu doom ngeen tam ñu ne booy bi léegi mais booy boobu ñuy wax te mooy boroom <laughs> xam-xam ñi am nga loolu sax waruñ ko war a woowee anzilun naasa manazilahum la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngaloon ñoom sayyidat Aïsha ak xeet bi yëpp dee leen wàcce nit ñi seen place mooy loolu la kon euh, kooku par exemple kooku moom du ci dem day joxe ngànt ne ah ne leen xam naa man tey duma mën a dem léegi buñ ñu naree insister mu leeral leen mbir yi am na léeg-léeg boo xamee ne leeral ko ci saase mën na choquer ñenn ñi wala mën na ko mën nañ bañ a mën ngaa ne daal tey du ma mën a dem après dinaa leen expliquer bu jeexee nga daal di leen jàngal loolu ne leen nag mbiri l'islam moo ne lii ak lii kon loolu la kantaa kenn du ko suul ci almeeru jullit yi ci almeeru jullit yi lañ koy lañ koy suul même ab ab góor jigéen sax ab góor jigéen sax bu deewee ci nekkub jullit ci almeeru jullit yi lañ koy lañ koy suul moom it ku mel noonu mooy ñi mel noonu ñooñu it imam ratib bi wala nit ñi nga xam ne royukaay lañ bu ñu koy dencee ci yooyu waruñu faa ne waaye léegi yaa subhaanallah da ngay gis ñoo xamante ne nii ay caaxaankat lañ ci kaw suuf mais li ñu yàq ay jullit lañ nag ndax fekk yaa ngi doon jullit jullit doo deñ di am yaakaar que ne moom buur yàlla dina ko yërëm mais quand même loolu warula tax ci mefe yim fi def bàyyi ko fi ci postérité bi sa waay nga bëgg koo baaxal ñoo xam ne ay waykat yu mag lañ woon ñaata concert lañu tëgg daal di fay sànq ñu bari ñu génn àddina nga gis ay sëriñ yoo xam ne Sénégal moom dangay waaru moom ñoo xam ne da ngay gis sax ñoo xam dañ naan tem ay xalifa lañ walla ñu jege xalifa bi walla ñoo xam ne ñu siiw ci këru diine yi nga gis ñooy nekk ca kanam yor kàddu gi nag di def ay seede yoo xamante ne nii te loolu waru leen loolu waru leen ndax li ñuy représenter ndax le fait que ñu nekk fa lenn lay wane pour mais kii seetaan noonu ki xamul nii gis affaire yi mais lan lay wax danaan mais kon kay gars yi liñ ne woon baax na liñ ne woon baax na ndax bu baaxul woon sëriñ diw du fa ne ñuy waxati yàlla tere mu jël fa def fa ay seede di ko seedeel loo xamante ne nii danga naan waaye diw moom xanaa moom mu daa far saxaaba la woon sax moom malgré tout ça xam nga ne loolu mooy ne yooyu yépp ay kaala yu bari yoo xam ne képp koo xamante ne nii da yëngu ci loo xam ne diine da koo xaraamal wala nga def loo xam ne deewoo xam ne deewoo xam ne diine da koo xaraamal nit ki deewe noonu nga def ko ñi nga xam ne ay royukaay lañ imaam yeeg ñooñu boroom xam-xam yeeg ñi nga xam ne ñooñu waruñu fa ne lool la leen diine teg léegi nag kantaa ñun suñu réew ñun suñu réew du réewu xam-xam loolu moom bul xool li nit ñiy def yàlla tere yow bul foog ne moos li ngay gis nit ñi di ko def bu ma nee nit ñi nag pas euh, monsieur lambda yi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ay kilifa jamais bul gis jamais ñoom lu ñu def nga jàpp ne lii mooy wane ne dagan na ci lislaam jamais en général sax presque ñoom lu ñu def mooy ne daa xaraam loolu mooy règle bi loolu moom c'est la presque lu ñu def loolu loolu nag mooy la calamité totale ñi nga xam ne sincèrement mooy ñi nga xam ne ñoo fi représenter diine ji ñooy ñi nga xam ne tey moom la ñuy woote woo moom la ñuy wuyoo tamit te tamit ci yoon noonu la doon demee ndax seen maam mañ ne moom lañ fi newal lool lañ ko mas a xame te lool la fi mas a def ñoom ñu ñëw nekk seen gannaaw mujj dem de telle sorte daanaka ñoom mooy na seen maam meloon nga xam ne boo xamul lu bari sax boo jàngul nii lu ñu def dale man ngay mën a gëmm ne lii moom sunna la lii moom lu yàlla bëgg la nga topp leen mais ñii ñeen ñi ëpp léegi mais presque mooy ñoom acte bu ñu teg non du waneeti ne mbir mi da lam waroon a wane que ne lii moom kon dëgg la charia d'accord na ci presque li ñu teg yépp acte bu ñu teg day moom dàmbale mooy dafa xaraam daanaka wala lu ñu sip la lu xaraam wala lu ñu sib lay def te mooy te mu nee nañ mooy kilifa gi moo tax bu ñu xool jamais ngir xam suñu diine moo tax li ñoom Muhammad euh, Seydina Muhammad ibn Sirin doon wax rahmatullah alayhi inna hadha amra diin gis nga mbir yi seen diine la de fa xool leen fanzuru seet leen bu baax laa wax am man taxuduuna diinakum ana ci kan ngeen di jële seen diine mbir yi du ay fode diine la mooy li nga xam ne bu baaxee sa àddina baax na sa àllaaxira baax na bu yàqoo sa àddina yàqu na sa àllaaxira yàqu na loolu nag waroo ko prendre à la légère fii mu ne ñun ku ci war a def examen di nga seet lu leer laa wax ay ndax épreuve yi ndax lii may jàng lii may réviser mooy programme am déet loolu doo ko teg ci ay njort dalay leer ne école sàngam wala université sàngam bu ma fa demee programme bi ñuy jàngale même école privée bi programme lañuy ñuy jàngale bokk na li ñuy laaj ci concours bi wala ci examen bi mais du toog teg ko ci njort naan peut-être lii peut lii mooy programme bi jamais lu tax foofu noonu nga am fa yitte noonu jaral la ngay ngay nga arrêté programme yëpp nekk ci lool te bu dee diine moom nga doyloo ci li ngay gis ci télé beeg li nit ñuy def folklore bi déedéet kon diine lool la kon dañuy gis ne kon xaru euh, lu lu naqaree définir la mais nag ñun li ci biti rek lañ mën a wax li ci biti rek lañ mën a wax yonent mi alayhi salaatu salaam moom manoon moom mi nga xam ne moo tax ba mu rombee xabru yenn ñaar yi ñu ngi leen di mbugal xam nga nit manoo taxaw romb fii ay xabru taxaw naan ñaar yi ñu ngi leen di mbugal loolu déedéet ndax même bu yàlla defee dala dindil kiiraay googu nga koy gis mais bul taxaw di ko wax nit ñi ndax boo ko waxee yow premièrement jax-jaxal nga indi ci nit ñi ñenn ñi gëm la ñenn ñi duñ la gëm nga indi yow indi nga division ñoo xam nit ñi ñii commencé am njortu gu ñaaw ci yow ñaan sawaay fii mën a day jaay feeru charlatan te yàlla xam na ne wax nga dëgg wax nga dëgg mais lu jarul nga koy wax surtout nga koy wax ci ñoo xam ne leer na ne fii moom am na ñoo xam ne du ñu la gëm mais jaru ko bàyyi leen ak seen diine xamal leen wax leen li leen di jariñ wax leen jàngal leen li nga xam ne moom lañ leen di laaj ëllëg mais bu leen fax yoo xam ne boo ko waxee indi jax-jaxal seen xol yonent lay alayhi salaatu salaam ndax moom la buur yàlla yónni moom la xamal li nga xamante ne ñun xamuñu ko moom lay wan yi nga xamante ne wanu ko ke benn mbindeef ku dul moom moo tax loolu moom bu ko waxee ñépp nangul ko ko alors que keneen ko mu fi man di doon moo tax yooyu dafay ngay seet fan nga koy wax bu dee ñëw nga bay wax lool te sax bi gisuma ban sens la am kon loolu tamit bokk na ci liñ ci jàngi léegi buñ jógee noonu euh, bokk na ci li nga xamante ne ni euh, moom lañ ci euh, jàngi ci ghazwatu Xaybar ba léegi mooy bi nga xamante ni ci la yonent mi alayhi salaam di wax ne suba dina jox raaya bi rajulan yuhibbuhu llahu wa yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llahu wa rasuluhu mu ne suba de dinaa jox raaya bi koo xamante ne ni dafa sopp buur yàlla buur ak yonentaam alayhi salaatu wassalaam yonentaam alayhi salaatu wassalaam di koy sopp buur yàlla sopp ko ak yonentaam alayhi salaatu wassalaam léegi ah, léegi mu ne lan xam nga riwaaye yiñ gisoon ci saxiixay nekk yooyu mu ne fa axada nnaasa yaduukuuna laylatahum ayyuhum yonta hadihi raaya mu ne nit ñi keroog dañoo seen dañoo fanaane seen bëccëg seen guddi gi yëpp dañ koo veye ku nekk di góor góorlu di yaakaar ne bëgg yow nga nekk kooku yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ndax kat waxul tur bi nee na yéen ci mbooloo mi buur yàlla dina jox la ontiyanna raayata gadan rajulan yuhibbuhu allahu wa rasuluhu wa yuhibbu allaha wa yaftaxu allahu ala yadayhi bi farraar mu ne dinaa jox raaya gi suba nit koo xam ne buur yàlla da ko sopp ak ndawam alayhi salaatu wassalaam moom mu sopp buur yàlla ak ndawam alayhi salaatu yaftaxillaahu ala yaday buur yàlla ci lay ubbee xisn bii ñu sonal dina def ñu am ci remporter ci victoire bi laysa bi farraar takkutu daw ñii ñi ku nekk bëgg na nekk nekk moom ca suba ga ñu xëy ñépp gaaw agsi ku nekk di xaar ñu daal di koy jox ba ni muy waxe ne ayna ali ibn abi taalib radiyallahu taala moom newu fa woon sax loolu premièrement dañ cay jàngalan qaida bi naan règle bi naan la isaara fil qurab mooy ne amul ëffalaate fil qurab yi ci jëf yu baax yi jëf yi nga xamante ne moo lay rapproché ci sa boroom amul ëffal mooy doo ñëw naan bon noon naa bàyyi diw def ko loolu mooy eh, par exemple eh, sàppe bu njëkk bi xam nga yonent mi aleyhi salaatu nit ñi de bu ñu xamoon li ci sàppe bu njëkk bi maa fi nidaa li nekk ci nodd ak sàpp bu njëkk bi konoonte kon dañuy tegoo bant naan kan mooy nodd ak kan mooy kan mooy nekk ci sàpp bu njëkk bi dañuy teg ay ne yow noo noo non ku nekk ne non man maa fiy taxaw kii ne non non maa fiy taxaw léegi pour départager leen ñu jël ay feuilles bind turu ku nekk dugal ko ci yëngal ko dugal ko ci benn bokaal woo benn xale bu jaar fële wala bu nekk fële ne ko jëlal ku mu yëkkati sa bu yëkkatee ñu xool kayit gi tuuru kook ñu ne yow taxawal mu yëkkatiwaat ñuy def noon ba sàppe bi fees mu ne bu ñu xamoon noonu lañuy def yàlla loolu ndax lan laa isaara fil qura amul isaar ci yu mel noon amul ëffalaate moo tax suñu boroom naan wa fii daalika ci sàncëb buur yàlla bii nga xam ne mooy li lay jegeel ci man naa falyata naafasi na concurrence na njëkkante almutanaafisu na ñuy concurrence ñuy njëkkante moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum loolu lañ xam Seydina Omar war al-Khattab nee na keroog guddi googu laa masa bëgg jiite dara mooy guddi gii Xaybar bi yonent mi alayhi salaatu salaam waxee lool wax yi la koo xam ne xam nga waxoon naa la ne sopp buur yàlla sopp yonentam aleyhi salaatu salaam quelle qualité quel manqaba ay way loolu ana lu ko gën a rëy waaye am na lu ko gën a rëy fopp mooy buur yàlla ak yonentam aleyhi salaatu wasalaam ñoom ñu daal di lay sopp loolu moo gën a màgg fopp te manoo leen a sopp fekk fekkul ñoom ñu foog ñu sopp la wa ma tashaauna illa an yasha allah mooy mbir mi nekkul ne yow yaay commencé di leen sopp ñoom après ñu sopp la déedéet ah buur yàlla bu soppeeb jaam bëgg ko xettali mbir mi ci moom lay jóge mais pas ci jaam bi mooy defi effort ba buur yàlla do non même yooyu ngi ñu laan la da def effort ba buur yàlla kii la déedéet kan moo la yenkiwal kan moo dugal ci yow effort yooyu ba nga am yitte googu am bëgg-bëgg boobu am intention boobu bëgg ko mooy buur yàlla mooy mooy ki def mooy ki waral mbir mi loolu moo ci mooy ki waral mbir mi li tax nga sopp ko après résultat bi moom moo ko waral ba pare mu récompenser la ci loo xamante ne moom kat moo tax nga mën koo def kon kay lépp moom la wama una du ngeen sopp dara du ngeen namm dara du ngeen bëgg dara illa an yasha allah lu mu neex buur yàlla rabbul alamina moom muy boroom mbindeef yépp noonu la leen soppe kon loolu la mooy lool mooy li gën a mooy li gina a màgg mais lu toll noonu kay est-ce que ni nga toog ñu naan la fii de moom lii moom jëf jii ku ko kii di ci am sopp yàlla ak yonentam alayhi salaatu salaam yow nga sopp leen yow nga toog naan noo garaawul na fa ñoom diw dem non non non non loolu mooy ñi dese ñi dese ñooy wax loolu mooy kooku xamul te foofu kenn du ne jaloux jalousie amul foofu non non loolu du jalousie moo tax yonentam alayhi salaatu salaam doon wax naan laa xasada fitna illa fitnayn fitna tey mooy amul amul foofu xasada tekkiwul soxor mooy ñee booy ñee dangay ñee nit koo xam ne yàlla da koo jox alal ju bari ngay yow nga bëgg am alal ju mel noonu di ko def ci yoonu yàlla mooy loolu ñeelay loolu moo lool la mais ci lu baax laa isaara xurab yi laa isaara fil qurab loolu dañ koy jànge fii ci jëfu saxaaba yi radiyallahu ku nekk bëgg ñu daldi la koy jox leneen lu ñuy jànge ci xissa boobu mooy kene le fait que Seydina Ali ibn la yonent jox mbir mi loolu dañ ciy jànge Seydina Ali ibn Abi Taalib moom fi mu toll kon fi mu toll parmi tous les saxaaba radiyallahu anhum mi alayhi salaatu salaam daal di koy affaire boobu keroog moom mooy ki nga xam ne ci moom la mbir moomu dal te pourtant newu fa woon ndax bët ya dañoo dañoo dañoo wànneentoon loolu mooy gis ne buur yàlla li muy joxe li muy joxe pourtant ñéew a ngi def ña ko déggoon moom newu fa woon sax ña ko déggoon def nañ la tout ci guddi gi ngir mériter loolu waaye buur yàlla kam ko jox newul woon sax foofu loolu mooy fadlullahi yutiihi moo koy jox ngëneelu yàlla moo koy jox man yashaa'u ku ko soob képp la koy jox loolu yi dañ ciy wan leen que ni effort ci tàng-tàng bi kese taxul nga am li ngay am ci yàlla moo tax mais tekkiwul ne dañuy neenal effort bi non buur yàlla da ngay sabablu dangay ngay wàkkiirlu ba pare di sabablu waaye tekkiwul ne maa ngi sabab lu forcément damay am li nga xam ne moom laa bëgg noonu te loolu it dañ ciy wan ne ndeke kon buur yàlla li muy maye mooy def nit boroom xam-xam certes da koy yenki wala daal di koy pousser ci mu nekk koo xam ne day bëgg xam-xam sonn ci di def loolu mais dangay xam ne waa ji xam-xam bi mu am du effort kese ndax nit def na effort yu mel ni moom te àggul fi mu àgg ndax buur yàlla mooy maye lu ko soob ku ko soob la koy may moo tax keroog mu tànn Seydina Ali ibn Abi Taalib may ko loolu moom mu bokk ci ñi nga xamante ni buur yàlla dalee na sopp ak yonentam alayhi salaatu salaam ñoom moom it vice versa loolu kon mooy manqabatu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu waaye bokk na leneen liñ ciy jànge malgré loolu dañ ci jàngali mooy beneen ab règle boo xam ne mooy am ngëneel tekkiwul na yaa gën nit ñi loolu beneen beneen beneen règle la mooy am ngëneel am fadlu ndax fadlu lool la fadlu mooy loo xamante ni lu des la mooy ne bi ñu joxee ñépp bi ñépp amee yow danga am loo xam ne moom nga leen ëppale loolu mooy ngëneel tekkiwul man ma am ko ci benn wàll tekkiwul ne maa gën ñi ma ñi nga xam ne ñoom amuñu ngëneel gii nii mooy saxaaba yi radiyallahu mooy ne lan lañ amul ngëneel gi est-ce que ñoom soppuñ buur yàlla soppu leen ñoom ñu sopp ko ah kay est-ce que yonent mi alayhi salaatu soppu ñoom ñu sopp ko ah kay ñoom ñépp ko am ñoom ñépp am lool waaye bii nii nga xam ne en plus mu nekk loo xam ne lu ràññeeku la bés boobu xaybar ba pare mu ne yaftaxillaahu alay buur yàlla ubbi dina ubbi euh, su tata yiñ bëggoon a ubbi jaare ko ci moom loolu noonu la ñépp amul ndax bul fàtte ne imaam ibn euh, kii euh, ibn isaaq keroog nee na mooy ci bi ñuy gis kii bi que ne bokk na ci njëkkoon a yónni mooy Seydina Abu Bakar demoon na waaye buur yàlla deful ñu ubbi mooy kenn mooy xare na dem na xare mais juif yi résister ñu delluwaat Seydina Omar naka noonu après bi affaire yi bare noon ci la yonent ma la saab-saab wax wax jooju kon mooy même bu ree ne ñoom ñoo ñu ñoo njëkk a dem buur yàlla sopp na leen ñoom ñu sopp buur yàlla yonent ma la saab-saab sopp na leen ñu sopp yonent ma la saab-saab mais quant à yaftaxillaa alayhi loolu noonu amuñu ko ndax essayé nañ jàllul kon loolu nag mooy ngëneel googu Seydina Ali am tekkiwul ne radiyallahu anhu que ne moo gën ñeneen ñi tekkiwul ne ñeneen ñan tekkiwul ne moo gën Seydina Omar tekkiwul ne moo gën Seydina Abu Bakr tekkiwul ne moo gën Seydina Ousmane radiyallahu anhu loolu tekkiwu ko lool nag nit ñu bari nag nit ñu bari loolu lañ xamul dañuy gis ñu ne wàllu yu sàngam wala borom xam-xam sàngam am na moom moom wuuy kooku mayu yàlla la am ci côté bii loo xam ne. mooy ne ak loo xam ne moom moom c'est indéniable nit ku taxaw bëgg koo weddi sax yow sa xel moo na naan hé lii manoo koo weddi këneel kii moom lii da ci am gëneel mais loolu tekkiwul ne à partir que am na ngëneel goog moo gën ñi ci des no xoola yonent mi alei saatu salaam li mu wax ne ne kii euh, kii nu mu tudd euh, euh, seydna Muusa alayhi salaam mu ne bu mooy bu bu bu bu bu affaire boobu amee euh, mooy fa sa'iqa boobu gaa yi daal di xëm yawmal qiyaam noonu affaire yi ba déb na teg mu ne moom bi mu jógee ki gis na seydna kii nu mu tudd euh, euh, Muusa daal mu jóg léegi mu ne moom xaw ma yonent ma lay saar saam ne man xaw ma ndax mbir mi ba muy am moom dafa fekk mooy da ko resté da ko laissé intact wala boog daa bokk ki moo mooy ki njëkk a jóg mooy ne est ce que léegi mooy yonent na sa sam nee na moom bi mu kiiwee daf ko gis mooy est ce que dafa tekki ne loolu kon que Seydina Muusaa day wane ne kon moo gën non non waaye ngëneelu ngëneelu rendi dee dee ko bi nga xam ne moom la Seydina Yaxyaa di am alayhi salaam est ce que dafa tekki ne moo mooy moo koy teg diggante àjjana ak safara ba ñépp gis ko mu daal di koy rendi mu nekk ci forme benn kapsh benn kuy mu rendi dee moom naa Yaxya xoola tur bi Yaxya kii dund na dund xam nga Yaxya al Malik vive le le le roi maatal Malik Yaxya Malik le roi est mort vive le roi mooy bon dee kii doom dee na mais keneen beneen roi ñëw na mooy Yaxya ki tudd Yaxya moom mooy rey al dee mais est que dafa tekki ne ngëneel lool mu am ray ko ci devant tout monde li yàlla bind ñépp di gis yonent yi aleyhim salaam waa safara waa aljana ñépp di xool moom rendi ko est que loolu day tekki day tekki ne moo gën nit ñi non non non non non salaam nekk kalimullah est-ce que dafa tekki ne ki nga xam ne moom la mooy ki yàlla doon waxal wa kallama allahu Muusa takliman est-ce dafa tekki ne moo gën Seydina Ibrahim non non mooy loolu ay ngëneel la ay ngëneel la yoo xam ne yu buur yàllay joxe la si xoola Seydina Sulaymaan alayhi salaam moom mi nga xam ne moo ñaan buur yàlla jox ko nguur goo xam ne du ko jox keneen après moom mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di nguur goo xamante ne kenn kenn du ko mën a am après man buur yàlla defal ko lool jël ngalaw yi mais di di di mais jinne yi mu leen di liggéey liggéeyloo bu bëggee dem fenn ci ngelaw li lay kii ngelaw li yóbbu ko mooy par exemple ndax lool xam nga mooy nga toog fii senegal bëgg a dem New York vent bi moo lay yóbbu fiw yóbbu la New York ci xafa xippi nga àgg yaa gën gaaw fusil yaa gën a gaaw kiiwu nasa yeeg avion supersonique yi ñoom ñoom ñoom nga àgg léegi ci jamono joo xam ne loolu lépp amul Seydina Souleymane noonu la doon def waaw nga xamante ni moom buur yàlla jox ko lépp na ko fam nun aw amsik bi xeyri xisaab joxeel wala nga téye loo ci def kenn du la saytu ci dara lépp maa la ko jox jox naa la ngelaw tajri bi amrihi muy dox ci mbiram ci bëgg-bëggam la ngelaw liy dox bu ko neexee mu ne man dama bëgg mu sedd mu sedd bu ko neexee mu ne ngelaw li damaa bëgg nga ne tekk mu ne tekk ah yonent bi alei saatu xoolal loolu moom da doon toog affaire yi bu mësoon a gis ñu jàpp weer wi wala ngelaw yi wala ouragan yi yu mel noonu muy ñaan buur yàlla naan ci musiba yi mën a jóge yu mën a jóge ci yooyu ak dënnu yi ak ngelaw yi di ñaan buur yàlla musal ko ci dënnu ci ci musiba yi ci mën a jóge mais est-ce que day tekki ne Seydina Souleymane moo ko gën non non yooyu yëpp ci moom la jóge sax moom alayhi salaatu wassalaam mais loolu la mooy am ngëneel tekkiwul ne yaa gën ñëpp tekkiwul ne yaa gën ñëpp nit ñi nag loolu lañu xamul dañ naan ñoom seen sëriñ diw de am na ngëneel boo xam ne gisuñu ko ñeneen ñi am ñu jàpp ci bëgg caa tirer conclusion ni moo gën nit ñi alors que demewul noonu demewul noonu inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa buur yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla te ragal yàlla am ngëneel rek mayewul ne diw kon ka ko amul moom ragalul yàlla mukk kon loolu am solo la mooy ne al afdaliya amul ngëneel ci lenn tekkiwul al xayriya tekkiwul ne maa gën nit ñi tekkiwul ne maa gën nit ñi xoola ci taabiin yi par exemple Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan radiyallahu ni ñu lay wax taabiin bu mag boobu boroo xam-xam yi dañ naan mais moo ëpp ngëneel ci ci ci yi moo ëpp ngëneel ci taabiin yi mooy ñi topp ginnaaw saxaaba yi mooy ki ci ëpp gëneel ndax xoolal li mu defal sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li mu ci sonne li mu ci def ak li mu ci ne xam-xam bi mu ci def mais pourtant gënul Uways moo gën Uways al-Qarni mooy ki gën kii moo ëpp ngëneel ndax euh, moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib li ñuy jariñoo ci xam-xamam ak lim fi li mu euh, li mu liggéey ci sunna beeg yooyu Seyna Uways xame wu ñu ko noonu te pourtant moom mooy ki nga xam ne mooy ki gën est-ce que dañ naan kii am na ngëneel lii kon moo gën non mooy na affaire yi loolu la kon dañ koy jàngi tamit ci affaire u nettali bu Seydina Ali ibn Bay ibn Abi Taalib boobu ngëneel lu mag li mu am waaye loolu tekkiwul ne moo gën ñu ci des comme moom li mu ko waxee keroog Seyna xadiis mu ngi sax imaamul Buxaari kii nee na Seyna Abdullah ibn Abbas nee na keroog bi Seyna Omar te tuddoon nañu ko bi ñuy def tarjama Seyna Omar radiyallahu anhu bi mu génnee àddina bañ teg néewam noonu se nit ñi ñëw taxaw di ña di ko ñaanal euh, kii da ne euh, Seyna Abdullah ibn Abbas nee na dama taxaw noonu tiim néewu Seyna Omar radiyallahu anhu ñépp tristesse daal di leen dugg. njàqare daldi leen dugg ñuy ñaan nee na ma jekki am ku ma teg sama épaule bi ma am ku ma teg loxo ma tourné muy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne ma mu ne de Seydina Ali ne ginnaaw yonent bi aleyhi salaam amul kenn koo xam ne man Ali bëgg naa bu may génn àddina bu may génn àddina man Seydina Ali ma yóbbaale téere jëf ni téere jëfam comme moom mooy Omar mii amul kenn koo xam ne ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam bëgg naa bu may faatoo man Seydina Ali ma présenté buur yàlla koppi bu mel ni copie wam ku dul Omar miy tëdd Allahu akbar kooku xam na fi kooku tolloon xam na fi kooku tolloon kon lool la kon xam naa insha allah kon dañuy yem noonu ci njàngat yi ba bii di ñëw insha allah daal di àggale daal di xool yi imaam Ibn al